fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil xaamisi wal arba'iin ba'dal mi'atayn وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadkuru allaha ala kulli ahyaanihi rawaahu muslimun rahimahullahu ta'aala qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu di wax ci ñëw ñun ci fi nga xam ne moom lañu bëggoon chapitre bi garab gu bees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 da euh, taxaw wala da toog wala da ngaa tëdd ba nim jeexe euh, bii weesu doon nañ ko gisoon lu njëkk li euh, muy li jiitu woon doon wax ci côté bi nga xamante ne nii mooy wàllu alquran mu indi woon aaya yoo aaya boo xam ne jotoon nañ ko gis muy aayab Al Imran bi naan qaala allahu taala inna fi xalqi alsamawati wal ardi wa ixtilaafi allayli wannahaari la ayatin li ulil albaab banim ko ci woon ñëwoon eh, ba alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qu'uudan wa ala junuubihim walillahi alhamdu wal minna tey niñ ko waxe woon ñu war a dugg ci beneen wàllu yi ci toolu nun ñu sell mi radiyallahu anhum muy wàllu hadiis yi fii nag moo indi fi ñaari xadis bu njëkk bi comme niñ ko waxoon mooy xadis euh, quatorze quarante quatre muy mille quatre cent quarante quatre mu ne waan Aïcha ta mu ngi jële ci sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha wa ardaaha wa anna biha wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waaha wa maskanaha amiin mu anna qaala nee na kaana nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru doon tudd allah yàlla ala kulli ahyaani ci mbooleem xaalam yi ci mbooleem état circonstance am yi waaw ci jamono ju nekk da doon tudd borom bi tabaaraka wa mu ne ah rawaahu solo muslim al imaamu abul husayn Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al-Imam Ahmad dina ko ñetti bërëb ci Musnad as-Siddiq Aisha bint as-Siddiq radiyallahu anhuma indi na ko waaye al-Imam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ak Ibn Majah rahmatullahi ala al-jami' daal nañ ko indi li téere mu nekk al-Jamaa mooy Imam al-Bukhari waxoon nañ la moom ta'liqan la ko wax voilà waxoon nañ ko bii weesu mais euh, càllale mooy ñii ñoo ko indi euh, boo demee bon ñoom Ibn Hibbaan ah, ñoom it euh, imaam imaamul al imaam Ibn Xuzayma rahmatullahi alayhi daal dina koy solo <laughs> al imaam Ibn Xuzayma en bii weesu liñ la doon wax ne la ñi nga xam ne dañ naan. tudd turu yàlla euh, te muy madhabu ibnu abbas imaamul buxaari it ci la jéng jëm ak ñi la tuddaloon ne loolu euh, ñoo waa jumhur di waxta te imaamu nawawiyu rahimahullah doon ko wax naan naan euh, naan hadis bii nii dinañ ko waxaale waxoon nañ la ko que ne dafa nekk loo xamante ne nii non tudd yàlla ci bépp xaal xaalu junub ak xaid loolu bokku ci mooy alquran alquran bokk ci dañ cee génn loolu ay tasbih ak yooyu la euh, loolu waxoon nañ la ku mel ni ñoom Abbas ñoom d'accorduñ ci loolu voilà euh, al imaamu ibnu Xuzaymata oh oh <laughs> <laughs> mooy al imaam Muhammad ibn Ishaq ibnu Xuzayma di imaamul imaamul a'imma imaamul a'imma di imaamu imaam yi moom bi mu ko indee hadis bii nii dinañ la wax moom nan la ko indee après insha allah moom al imam ibnu Xuzayma al imam al Bayhaqi indi na ko ci al Kubra naka noon boo demee ci sharh maani al athar mu ngi woon musnadu Abu Ya'la al Mawsili mu nga fa al imam yaa ñu naal doonu leen doon tudd mais imam ibnu Xuzayma moo tax ñu tuddaale ñi parce que li mu wax <laughs> daa am solo nañ la fàttali liñ la doon al imaamu Muslim wa Abul Husayn rahimahullahu ta'ala mu ngi di kitaabul hayd baabu dhikrillahi ta'ala fi haalil janaabati wa ghayrihaa mu ne haddathanaa Abu Kurayb Muhammad ibn al-Alaa wa Ibraahiim ibn Muusaa mu jël ko ci ñaari sëriñ mu ne haddathanaa nettal nañu Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadaniyu al-Kufiyu rahimahullah sëriñu waa kutubu sitta gane àddina l'an cent soixante et un l'an cent soixante et un génn àddina l'an deux cent quarante-sept rahmatullahi alayhi wa mu Ibrahim ibn Musa Ibrahim ibn Musa ibn Yazid ibn Zazan at-Tamimi Abu Ishaq ar-Razi ar-Razi siiwe woon ci li nga xam ne mooy as-Saghir rahimahullahu ta'ala rahmatan rahmatan wasi'a moom wa aday ak al-Farra aussi dañ ko al-Farra rahimahullah génn àddina la 230 rahmatullahi alayhi qala mu ne ñoom ñaar nee nañ haddathana ibnu abi Zaida mu ne ki leen nettali mooy ibnu abi Zaida Yahya ibnu Zakariya ibn abi zaida maymun ibn fayruz abu sa'id alhamadaniyu alhafizu alkufiyu alqaadi alwadiiyu rahimahullahu taala génn àddina la 182 am na wuute rahmatullahi alayhi an abihi mu jëlu ko ci baayam di zakariya ibn abi zaida xaalid ibn maymun ibn fayruz abu yahya alkufi moom itam comme euh, moom doom di alwadiiyu alkufi alqaadi rahimahullah génn àddina li nga xam ne mooy cent quarante sept moom it am na wuute rahmatullah alayhi Xaalid ibn Salama mu jëla ko naan Xaalid ibn Salama ibn al-Aas ibn Hisham ibn al-Mughira ibn Abdillah al-Qurashi al-Makhzumi Abu Salama al-Kufi wa Abul Qasim rahimahullah di wala am ñu ne Abu Ikrima am nañu ne Abu Salama rahimahullahu ta'ala génn àddina la cent trente-deux rahmatullah alayhi an al-Bahi mu jëla ko ci kuñ naan al-Bahii di Abdallah al-Bahii Abu Muhammad al-Kuufiyu rahimahullahu ta'ala génn àddina kañ moom kañ la gën a àddina kañ la génn àddina dajuma ko rahimahullahu ta'ala an Urwa moo ko jëlee Seydina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwayl ibn Asad al-Qurashi al-Asadi Abu Abdillah al-Madani doomu sayyidatu sayyidatu Asma Seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anil jami' moom nag xilaafa jeexitalu xilaafa Seydina Omar ci la gane àddina génn àddina la 94 ci li gën a siiw moom it am na li nga xamante ne mooy wuute bu bëree bëri rahimahullahu taala an Aïcha mu jëla ko ci tantam di seeru yaayam di rakku yaayam ya Aïcha bint Abi Bakr as-Siddiq ibn Abi Quhafa radiyallahu anil jami' ummi Abdillah Taymiya al-Qurashiyya al-Makkiyya génn àddina 157 am nañu ne la cinquante huit rahmatullahi alayhi ah mu ne qaalat nee na kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yadkuru allaha ala kulli ahyaani nii la ko al imaamu ah, muslim daal yëndee léegi kaay xool nañ la wax li imaamu Nawawi wala nañ xool li al imaam ibnu Xuzayma wax rahimahullah moom bi nga xamante ne noonu la ko ndi di imaamul a'imma al imaamu ibnu Xuzaymata rahimahullahu tabaaraka wa ta'aala rahmatan waasi'atan hmm? ah. waaw <laughs> al imaamu Abu Xuzayma ah Allahu akbar Allahu akbar al imaamu Abu Xuzayma ibnu Xuzayma rahimahullahu ta'aala kon al imaam Ibnu Xuzayma hmm? léegi moom xoola nim tudde bunt bi imaam Ibnu Xuzayma dane xoola baabu zikri ci saxiixam baabu zikrillaahi ala euh, euh, euh, baabu zikri dalili ala anna karaahiyata nabi sallallahu alayhi Euh, euh, euh, li dhikrillahi ala ghayri tuhrin kaana idh dhikru ala taharati afdal waaw mu ne baabu bunte gi tudd ak dalil dalil bi nga xam ne ala anna kene karahiyatan nabi si béelu yonente bi sallallahu li zikrillah tudd yàlla ala ghayri tuhrin te fekk amul laab mooy li mu waxoon waaja ba mu xam ne waaji daa ñëw muy muy tuur ndox waa ji di ko di ko di ko di ko nuyu mu pare daal di euh, tiim laal miir bi ci miir bi ba pare daal di koy fay beneen bi mu ne ko waa keneen ki mu ne ko bu boo ma fekkatee ci xaal bi bu ma nuyooti boo ma nuyootee ci xaal bi dootuma la fay ndax damaa bugguma di tudd yàlla te nekkuma ci li nga xam ne mooy laab xam nga ñu la ko doon wax ci jotaay bii ñu génn bi ñu naan mais amaana nag mazhabu ñoom maam li eh, imam Ibn Abbas ci wàllu dalil moo gën a dëgër sauf que ñu ne la woon hadis bii nag am na ñenn ñu naan bu boobaa dañ naan eh, est ce que ak cibeel du ci dugg bu dee alxuraan la ñu ne la loolu noonu la imam Ibn eh, Ibn Xuzayma nag di wax nii kitaabul wudu waaw jamaa jamaa jamaa jamaa abwaabi jamaa abwaabu tathir baabu Euh, buntu zikri dalili tudd dalil ala anna karahiyatan nabi keneen saasam si gum so li zikri la tudd yàlla ci loo xam ne ala ghayri tur kaanat daa nekkoon in zikru ala taharati afdal keneen lenn kese la da doon wane rek tudd yàlla fekk nga am laab moo gën loolu kese la mooy nekkul ne sibeel sax da cee amul loolu kese la léegi nag al imam nu Xuzayma bi mu waxee loolu nag mu commencé indi hadis bi kon gis nga ni nga xamante ne noonu la tuddee affaire bi ah waaw kaanat idi dhikru ala tahar afdal laa annahu ghayru jaiz voilà déglul mu continuer laa mukk annahu këne ghayru jaiz këne tudd yàlla fekk nekku amoo lap këne loolu man da nekk an yu an yuzkar allah këne manu laa annahu ghayru jaiz nekkul ne manu la nekk an yuzkar allah ñu tudd yàlla ala ghayri turin fekk amoo làpp déedéet idin nabiyu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam qad kaana nekkoon na dëgg-dëgg yadhkurullaha doon tudd yàlla ta'ala ala kulli ahyaanihi ci xaalam yëpp après nag mu daal di ñëw nag indi li nga xamante ne mooy càllale mu ne akhbarana abu tahiri <laughs> mooy sëriñ imam muslim bi voilà abu tahir musimi muhammad ibn al-fadl ibn muhammad euh, euh, abu tahir abu tahir euh, mooy kii nu mu tudd Abu Tahir Abu Tahiri mooy mooy euh, sëriñu imam Muslim bi rahimahullahu ta'ala euh, euh, rahmatan wasi'a voilà moom ci moom la ko jële rahmatullah alayhi léegi moom moo ko jële mu ne haddathana Abu Bakr qala wa haddathana Muhammad ibn non non non Euh, nu mu tudd kii nu tudd waay euh, Muhammad ibn kii kii euh, kii la ko imaam jële mooy ki ko Muslim jële Abu Kurayb maanaam Abu Tahir non kii la ah, ah, ki mu tudd Muhammad ibn al-Ala voilà loolu la <laughs> waaw da moom moom ci moom la ko jële moom al imaamu ibn Xuzayma Muhammad ibn Isaaq ibn Xuzayma ibn al-Mughira ibn Salih ash am na an la rahimahullahu taala ci Muhammad ibn al-Ala la voilà dana haddathana Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani wa Ali ibn Muslim voilà muy Ali ibn Muslim ibn Sa'id Abul Hasan at-Tusi al-Baghdadi rahmatullahi alayhi génn euh, gane àddina vers l'an 160 euh, moom mu ne haddathana ibn Abi Zaid gis nga même tàllale bi la ak al-Imam Muslim mooy boo jëlee Ali ibn Muslim teg te eh, Abu Abu Kurayb sëriñ la woon ci ñoom tamit voilà muy euh, après moom mu jëlu ibn abi zaid mu jëlu ko an abi an khalid ibn salama an al-bahi an urwa an aisha radiyallahu anha anna qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru allah ala kulli ahyaanihi mu ne hada lafdu hadithi abi kurayb voilà mu ne hada lii lafdu mooy kaddu hadith hadith abu kurayb voilà voilà en fait euh, sànq li ma juumloo mooy Abu Tahir bi mu doon wax Abu Tahir boobu moo jële moo jële Sahih bi ci euh, ki nga xamante ne mooy euh, surtout Ibn Xuzayma la voilà moom moo ko jëlee <laughs> moom moom la moo jële Sahih bi ci baayam ci ci maamam di imaam Ibn Xuzayma voilà Abu Tahir kooku bokkul ak Abu Tahir sëriñu maam Muslim bi ndax ki ki ko imam ibnu Xuzayma jële mooy ki ko imam Muslim jële muy abu abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala di sëriñ waa kutubu sitta voilà euh, rahmatullahi ala al-jami' ndax da ngay xam ne kii euh, nu mu tudd euh, al imam Abu Bakr ibn Xuzayma muy Muhammad ibn Ishaq moom moom ak ñoom ñoo kii quoi moom deux cent vingt-trois la gane àddina hmm, génn àddina trois cent onze gis nga contemporain la woon ak ñoom al moo tax daa bokk ak yoo xamante ne nii ay sëriñ yoo xamante ne nii yu baaxee yu kon loolu lu ama am lu ama solo la kon loolu lu ama am solo moom al Ibn Xuzayma rahmatullahi alayhi mooy Muhammad ibn Isaaq Abu Tahir nag mooy mooy kii bi <laughs> waaw moom mooy sët bi moo ko jëlee moo jëlee sahih bi moo koy solo ci moom di Muhammad ibn al-Fadl voilà ibn Muhammad ibn Isaaq doomu ibn euh, ab ibn Xuzayma bu al-Fadl mooy baayu euh, Abu Tahir mi di Muhammad ibn al-Fadl rahmatullahi ala al-jamii kon liñ bëggoon a wax mooy gis nga imaam ibn Xuzayma ni mu lool baabu dhikri daliil ala anna karaahiyata loolu ngir jàppale mazhab bi nga xam ne moom si la àndoon comme niñ la ko waxee woon ak ñi nga xamante ne ñooy ñooy imaamul Buxaari yi ñoom eh, eh, lu jiitu lool ci sahaaba yi ñoom ibnu ibnu Abbas radiyallahu taala anil jamii léegi kaay xool imaamu Nawawi bi muy saraali li mu waxoon fa lañ waxe woon fii weesu bi ñuy gis ci mbëmbëstal mais introduction bi eh, côté bi mu doon wax léegi mu ne Eh, mu ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yadhkurullah ala kulli ahyaani ci al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne eh, mu ne al-Minhaj mu ne hadha al-hadith al-imam an-Nawawi rahimahullah mu ne hadith bi nag aslun cosaan la fi jawaazi dhikrillahi ta'ala ci possibilité tudd yàlla mi nga xam ne moo kawe teegul bi di ko sabbal wa tahlil ak laa ilaha illa allah wa takbir ak allahu akbar wa tahmid alhamdulillah wa shibhiha ak yu mel noonu min al adkaar yi ci tudd yàlla ci ci sikkar yi mu ne wa hada moom jaa'izun bi ijma'il muslimin dafa possible ci li nga xam ne consensus communautaire de tous les savants la wa innama ikhtalafa mu ne dëgg-dëgg nag fi wute bi am al ulama fi jawaaz qira'ati lil junub wal haid lii gisoon nañ ko bii weesu waaw li nga xam ne nag fa la wuute bi nekk mooy est-ce que fi boroom xam-xam yi wuutee mooy est-ce que ki nga xam daa am janaaba ki nga xam daa gis ay réglam jigéen bi gis ay réglam te boobu day duggalaale nu fasaa bi voilà mooy ki nga xam ne day door a wasin ba pare deret ji continuer mooy ñooñu noonu est que ñoom possibilité jawaazu qiraatil Qur'an est-ce que ñoom mën nañ di jàngal Qur'an mu ne foofu fa la fala fala wuute bi nekk mais kanka ki am janaaba ak ki nga xam ne daa am mbërëg di di di di sàbbaal yàlla di di tahmid di tahlil loolu moom ñoom ñépp a ci d'accord ne lool man naa nekk fi nga xam ne nag la ñu wute mooy est-ce que alquran nag bi nga xam ne kàddu yàlla la nag bu boobaa lool lool est-ce que ñaar ñee ak ku nekk ci seen xaal ñoom man nga ko mën a jàng te bii weesu moom lañ doon traité taw lii mu doon wax lañ indi bi mu naan fàll jumhuuru jumhuurul ulamaa boroom xam-xam yi ci ëpp rahmatullah alayhi ma la tahrimi dañoo xaraamal qira alayhima jami'an que kii gis mbërëg ak ki nga xam ne mooy daa am janaaba góor ak jigéen a ci yem ñuy jàngal Alxuraan ñoom ñépp mu ne wala farqa indana te amul benn wute benn teqantal fi ñun eh, bayna ayatin wa ba'd aaya mooy moo xam ak aaya bu mat sëkk wala sax nga xaaj aaya bi loolu lépp c'est la même chose ci ñun Shafi'i yi rahmatullah alayhi fa innal jami' li bi yahrumu day nekk lu xaraam waaw après ci la doon wax ne walaw qaala loolu nag waxoon nañ ko bii weesu par imam Nawawi lii ma la loolu moom la wax mais sinon leeraloon nañ la duggaloon nañ la nag ci détail bi ñeneen ñi nga xam ne don Ibn Abbas mi la doon wax ne loolu dara ci newul lu tax di jàng alxuraan moo tax bañ koy wax ba mu koy def mu ne li mu nekk sama dënd moo ëpp fuuf lii may tari voilà kon <laughs> waay waay bañ a tari alxuraan nga naan junub ak lépp a ci yam loolu gisoon nañ ko jarul ñu ciy taxawaat al imaamu Nawawi rahimam côté bii gisoon nañu mu ne walaw qaala bu waxee al ki nga xam daa gis janaaba góor a jigéen a ci am bismillah yi ne bismillah aw alhamdulillah wala mu ne alhamdulillah wa nahwu daalika ak wala yu mel nii in qasada bi alquran bu dee alquran la ci jublu di jàng alquran di wax lool saar yi nga xam daa am alhamdulillah ak bismillah loolu mu jàng mu jublu ci jàng alquran lool xaruma ale yi day xaram ci moom mu def lool wa in qasada bi zikr bu dee nag li mu ci jublu mooy sikkar rek hmm? loolu nag moom laa yaxrumu loolu moom bu xaram voilà loolu du nekk loo xam ne lu xaraam la ah léegi loolu mu ne loolu laa yaxrumu du xaraam mu ne aw lam yaqsud an lam yaxrum wala boog mu wax ko jublu ci alquran ngir sikkar lañ jublu wala rek da koo wax noonu waaye jublu ci dara loolu tamit du xaraam waaw mu ne waaye juusu possible na lil junubi ki nga xam ne daa am janaaba wala xaaj góor ak jigéen wala xaaj ak ki gis mbërëk moom jigéen kese la mën a doon an jajri alquran Eh, eh, loolu bu ñuy dawal alquran ala qulubihim ak seen xol yi waaw waaw kon mooy muy jàngum biir lay doon loo xam ne da koy jàng sa biir mais pas nekk loo xamante ne da koy wax sa làmmiñ loolu leer na moom la loolu wax na la qiraatul qur'an lil junub ak yooyu ñoom jumhur la ko xaraamal kon waxu la ngay wax sa làmmiñ voilà mu ne tàntaa bu dee seen biir lañ koy jàng jàngum biir Ah, loolu mën naa nekk wa an yanzura mën nañ possible tamit duñu xool fil mushaf yi ci fil mushaf yi ci téereb alquran bi waaye duñ ko laal wa yastahabbu lahuma te sopp nañ tamit in ida arada al ightisala buñ waree sangu comme génn ci seen sangu set an yaqula ñu ne bismillahi ñu ne bismillah mooy turu yàlla tudd turu yàlla bismillah comme yoneen saa sa wax booy jàpp ah, ala qasdi dhikri boobaa nag bu mu ci jublu jàngal de waaye ci euh, jublu ci sikar waalam mu ne xamal annahu léegi côté bii lañ gisul woon fee lañ gisoon mu ne xamal annahu ko ne moom yukrahu dees na sib az-zikru di sikar fii xaalatil juluusi ala al-bawl wal ghaa'it ci jamono yi xaalu euh, fii xaalati zikri jamono ji nga fii xaalati euh, dañoo sib ngay tudd yàlla fii xaalatil juluusi ala al mooy boo donc ne euh, tuur ndox wala nga dem toog ci toilette yi fa nga war a tuure ndox wala fi nga xam ne wéet nga fa moo xam benn àll nga ñëw après foofu wala foo xam ne fa nga wéet war tuur ndox ba euh, jonkan wara a tuur ndox wala sukk wala yu mel noonu noo ci man di def mu ne jamono jooju moom dañuy tere nga ciy tudd yàlla wal ghaa'iti wala ngay xayta boo duggee ci toilette yi wala xayta dem toilette bu boobaa dañuy xaraamal nga nekk daan da ngay sikkar ci biir di tudd tur yàlla wa fi xaalatil jima'i ak jamono ji nga xam ne ci ngay sëyee mu ne waqad qaddamna jiitaloon nañ bayaana hada qariban leeral lii ci lu jege fi aaxiri baabi tayammum yi dinañ ci ñëw léegi pour walla lool mu doon wax mooy lan ci jeexitalu bunt bi nga xam ne mooy wax ci wàllu euh, tiim mooy bunt bu jege la bu jege fii nii mu nekk dinañ ko gis léegi insha allah ah mu ne euh, euh, wa wa bayyannaa te leeral alxaalata allati tustasna minhu yoo xam ne dinañ koy seppee ci yi ñu ne dañ koo sit jamono yooyu nit ki di ci tudd turu yàlla mu ne wa zakarnaa hunaaka tudd nañ foofee ixtilaaf al ulama ixtilaaf al ulama yi muy wuteeg boroom xam-xam yi fii karaahatihi ci sib bu ñu sib bi tudd yàlla ci jamono yooyee fa ala qawlil jumhur ci waxu waa jumhurul ulama rahmatullah annahu makruh ne dañ koo sit yakuunul xadiis bu boobaa kon xadiis bi day nekk maxsuusan loo xam ne dañ koo jag dañ koo dañ koo jagleel mooy le général dañu hadis bi dafa nekk loo xamante ne nii euh, maxsuusan bi ma siwa hadhihi al ahwal dañ koo jagleel bu bokkul ak xaal yii muy xaal booy dem ci toilette yi wala booy sëy yooyu moom kon hadis bi bu nee ala kulli yii kon loolu dañuy xam ne kon yooyu moom xaal yooyu taxul ñuy wax bokku ci waaw mu ne wayakunu mu nekk moo mu'zamal maqsuud li nga xam ne moom lañ jublu ci li ëpp annahu ne moom sallallahu alayhi wa sallama kaana nekkoon na yazkurullaha ta'ala mutatahhiran da doon tudd yàlla fekk amoon na laab wa muhdathan wala boog moo xam ne amu ko woon wa junuban wala mu nekk koo xam ne ko amoon janaaba wa qa'iman mu nekk taxaw wa qa'idan wala koo xam dafa toog wa muntajan ku tëdd tudd wa mashiyan muy dox wallahu borom bi nag alam moo gën a xam léegi eh, nañu taxaw tuuti li nga xam ne moom la doon wax naan waxoon nañ ci baabu tayammumi li nga xam ne mooy xaal yi nga xam ne moom la ñuy kii léegi foofu mu ngi koon di ci kitaabul xayd mooy ci même buntu bi baabu tayammumi voilà bi nga xam ne ci loolu ëndi xadis doon shara xadis ibnu abbas ibnu umar radiyallahu anhu anna rajulan marra rasulullah sallallahu alayhi fa sallama falam yarudd alayhi voilà waa ji lañ la doon sànq waaw benn waaye daa romb yeneen saa salaam muy tuur ndox mu daal di koy nuyu yeneen saa salaam fayu voilà fayu ko ndax lan xaal yooyu moo la après mu ne man euh, euh, moo tax euh, bu njëkk bi bu hadith Abu Jahm ibn al-Harith ibn Simm al-Ansari dana yeneen saa salaam dafa jublu nahwa bi'ri Jamal jublu teenu Jamal teen la bu siiwoon Medina mu ne benn waay ala saakina afdal saa salaam fa laqiyahu rajulun fa sallama alayhi benn waay dajeek moom. daal di koy nuyu falam yarud alayhi salatu wasalam yoneen saa salam fayu ko nuyoo hatta aqbala ala al ba mu niwu ñëwee ba ci fekk daa daa daa doon da doon tuur ndox après mu daal di jublu ci alal jidaar yi ci mur bi daal di ci tiim fa masaha wajhahu wa yadayhi mu masaahi li nga xam ne mooy xar kanam ak ñaari tenxam eh, summa radda alayhi salaam après mu daal di koy wuy voilà après ci la doon leerale am na riwaay yoo xam da doon leeral ke Euh, non euh, ndax bëgguma woon yonent bi alayhi salaatu salaam ne bëgguma di tudd tur di di tudd yàlla loolu ala tuhri léegi nag euh, bi nga xamante ne nii nag lii am na mooy xadis bi mu ci teg nag anna rajulan mooy bu Ibnu Umar bi boobu imaam An-Nawawi ci la doon leeral li mu doon wax sànq.